di suuratul faadiha ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim innamas sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiini wal 'aamiliina 'alayhaa wal mu'allafati quluubuhum wa fir riqaabi wal ghaarimiina wa fii sabiilillaahi wabnis sabiili fariidatan minallah wallahu alimun hakim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax bi nga xam ne mooy juróom benn fukk bi kon nag mu ne innama sadaqaatu kantaan mu ngi leeral nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a jot zakaat yi ba bu ko defee naafiq yi ak koo xamante ne nii mooy doo naafiq sax ñu leeral la ba nga xam ñi nga xam ne ñooñ ñooy les ayants droit ñi nga xam ne ñoom la boroom bi tabaaraka wa ne nañ leen ko jox mu ne innama sadaqaatu dëgg-dëgg li nga xam ne mooy zakat yi de mooy yi nga xamante ne yii nag zakat yi la wax nii mooy lil fuqaraa yi ñi nga xam ne ñoom la njëkk ñeel te ñoom la borom bi njëkk a tudd mooy way ñàkk ñi ñi nga xamante ne nii ñoom de amuñu loo xamante ne nii lu leen doy la dañoo ñàkk nekk ñoo xam ne amuñu lu leen doy te ñoom duñu laaj loolu nag fuqara kantaa ak am na nag ay wax yu bari kan mooy faqiir waaye insha allahu taala dañuy wax li nga xam ne moom lañ jàpp ne moo gën a lëng kese bañ a dugg li nga xam ne mooy ci détails yi ndax loolu gisoon nañ ko ñu doon gis ni siira bi ci koto bi nga xam ne lañ doon gis ahkaamu zaka att yi jëm ci wàllu zakat loolu leeraloon nañ ci lu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna kon ñim jëkk a wax ñu ngi nii muy àll al asnaaf athamaaniya lañ leen di tuddee mooy al ñi nga xamante ne nii ay pàcc lañ yoo xam ne ñoom dañoo nekk juróom-ñeent yoo yoo xam ne ñoom lañ war a jox zakat kon ñu njëkk ñu ñooy ñan mooy kon innama sadaqa lil fuqara mooy ñu njëkk ñi ñooy way ñàkk ñi nga xam ne dañoo ñàkk amuñ lu leen doy te nekkuñ ñoo xam ne dañuy laaj nga xam ne mu ngi jóge ci fa ki nga xam ne mooy colonne vertébrale bi mooy yax wi nga xam ne yaxu yamar kiig bi mooy yax wi nga xamante ne yax woowu da daa am wul benn bu ci teggee ko boo xamante ne nii nga xam dañuy duggante daa am bu ci deñ nga xam ne du mën a yëngu sax ndax ñàkk loolu mooy falabaat bi cosaanee fa la jógee waaye mooy ki ñàkk te amul loo xam ne lu ko doy la te du laaj wal masakin ak loolu bon loolu ab wax loolu benn wax la lii ñuy wax que ne moom mooy ki ñàkk daal nga xamante ne wal masakin mooy le maski le miskiin nag mooy fuqara ak miskin bu ñu nekkee dañoo ànd nii mooy dañuy wute lu ñuy tekki waaye bu dee ne dañoo wax benn bi foo xam ne waxuñ fa beneen bi mooy beneen bi day dugg ci beneen bi mu ne wal masakin miskin yi ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom amuñu leen doy mooy ne ñoom dinañu am dara waaye li ñu am dalee na doyul koy nag mooy façon travailleur pauvre yi ngay dégg yépp nga xam ne dinañu gañe loo xam ne bon dañuy liggéey waaye nag li ñuy gañe doyu leen ngir nga xamante ne nii ñoom dinañu am loo xamante ne lu ñuy lu ñu mën a dunde daal mooy dina des lool balaa weer wee dee bu dee kuy fayeeku par weer la mooy gis nga la nga xamante ne moom la amoon ci payor rës na bu yàgg ta soxlaam yaa ngi fii comme nag dañuy am liggéey mais di loon doy comme ni suñu boroom wax ca suuratul kahf ne yooyu foom ne mooy la sayyidina al Xadir alayhi salaam waxoon ne fa amma safinatu fa kaanat li masaakiina ya'maluuna fil bahr mu ne goo gi gaal gi mooy ñi ko moomoon mooy al masaakiin ñoo xam ne way ñàkk lañ ya'maluuna yuy légal loo xam ne dañuy liggéey lool kon ñoo xame ci ne kon miskiin moom dina liggéey dina am sax lum jàpp waaye nag lim jàpp da koo doyut loolu mooy li nga xamante ne nii mooy wax ji nag <coughs> léegi nag mu ngi noonu de am na ñoo xamante ne nag dañ ne miskin mooy koo xam ne day laaj mooy am na lu mu yor mais nag day laaj parce que li mu yor doyu ko léegi nag fara ki nga xam ne mooy miskin am faqir bi mooy ki nga xam ne daa am lu koo xam ne da ko moom it moom dafa ñàkk mais suuf ko laaj moom la suñu boroom naan yaxsibuhumul jaahilu aghniya mooy gaay yi nga xam ne xamul seen situation te xamul ni mu demee moom faqir fuqara yoo yële dañuy jàpp ne bon gaa yi moom bon moo ñii nag moom seen bamba daa xanaa daal daal dinay maase wala moongu la léegi nag loolu la kon nag loolu mooy li nga xamante ni daal mooy li nga xamante ne nii moom mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëng mooy li gën lëng daal mooy fuqaraa yi ñoom ku deful attention sax da jàpp ne gars yi am nañ quoi moo tax moom la suñu borom kon di leeral foofale naan yahsibuhum dina leen yaakaar ki nga xamante ne nii al jaahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bi simahum walla ndax ñoom dañu téye seen bopp daal nekk ñu daal di di ku léegi ñu langal la ko déedéet waaw ndax dañoo jéy seen bopp doy loolu leen yàlla jox waaye nag duñ fi nekk di ko wane masaakiin yi wal aamiliina alayha waaye it am na ci zakat ji mën nañ cee jox ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey ñoo joxuñ leen ko parce que zakat lañu leen di jox comme ngir faj seenu ñàkk déedéet parce que dañ ciy liggéey ñu leen di war a fay ndax nag sueur mooy ñàkk bu ne daa mérite nag fay ñu boroom nag ne wal aamiliina alayha ak ña cay liggéey te ñii di ci liggéey yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne mooy ne mooy zakat comme que ci alalu zakat ji lañuy jël di leen di leen jox loolu moom daganul la yaxillu li muhammadin wala li ali muhammad daganul saydi waa kër saydina muhammad waaye daganul waa kër saydina muhammad comme nam waxoon abdul gam waxoon abdul mo kii nga xam ne mooy abdul muttalib bi nga xamante ne ibn rabi'a mi nga xam ne lool la ko waxoon ne moom ak moom ak alfadl ibn abbas comme ni xadiis bi ne ci saxiix imaamu muslim bañ koy laaj ngir musalaar yi leen boole leen ñiy dem di collecté ji zakat yi mu ne leen xanaa yëgu ngeen ne ci gàttal daal mooy lii daganul saydina muhammad te daganul li nga xam ne mooy ali Seydina Muhammad lool mooy li gën a dëgër sinon boroom xam-xam yi am nañu naan non non non lool mën nañ cee jël kay dara newu ci mais loolu ah kay dañ naan li a lëng bañatee dara nekk ndax yonent bi alayhi salaatu salaam na lu tax na innaha min awsaaxin yi ñuy génne ci salte salte yi nga xamante ne nii yu nit yi la te suñu boroom dane woon innamaa yuridu Allahu li yutahhirakum mooy boroom bi daa namm yéen waa ahlul bayti daldi leen setal te ñoo ñooy njabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax mu ne woon Seydina Al-Hasan wala Seydina Al-Husayn da nga xam ne radiyallahu anhuma ci la laa ci jël ci ketandar may li nga xam ne mooy zakat ji daal di koy mu ne ko kéex kéex kéex innahu la yahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad alayhi salatu ne ko bàyyil bàyyil bàyyil xanaa xamoo ne lii xoqat génn ko ndànk ci gémmiñ gi ne ko lii daganul Seydina Muhammad te daganul ci nga xam ne mooy waa kër Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waxoon nañ la ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam ci boppam moo naan lii daganuma ñun nag ngay gis ay caaxaankat yoo xam ne nee nañu ñoom ñoom ñoom ay sëriñ lañu wala am nañ ci diine ji dara nga xam ne ñoom jàpp nañ ne loolu sax moo tax dara lépp dagana lépp dagan daal ci ñoom amatul lu xaraam ci ñoom wal iyaadu billah kon suñu borom ne wala amilina alayha ña cay liggéey dees na leen ci jox wal muallafati qulubuhum ak ñi nga xam ne dañ leen di jox ngir dalal seen xol waaye it ngir ñi nga xam ne seen xol yi dañ leen koy jox ngir ñu sax ci lislaam waaye loolu ay pàcc lañ am na ñoo xam ne dañ leen di jox ay jullit lañ mais dañoo dóor a tuub te dëgëruñ ci diine ji comme ñoom Abu Sufyan mi mu jox saa gëléem comme ni ñu ko tuddoon ci jotaay bee weesu ñoom ñi nga xamante ne mooy ñi duggoon ñoom Maxrama ñi jógoon doon dóor dugg ci lislaam te jóge woon Quraysh jox leen ak ñoom ñoo ñële loolu benn la am ñoo xam ne ay ñoom dëggu nañ sax comme Maalik ibn Awf an-Nasri yi ma xam ne moo jiite woon armée Hawazin de Taïf ak waa Hunayn ñoo ñële ca Hunayn ñoom da leen doon jox ngir tamit mu man cee dumawaale yéeféer yi nga xam ne ñoo nekk côté boo bële loolu it am na am ñoo xam ne ngir mooy ñoom ñu man di euh, frontière u l'islam yi ndax dañoo amoon frontière ak waa Taayif te gëmuñu woon ngir ñu man ci di sukkandikoo ci alal yoo jële am ñoo xam ne ñoom dañ leen di jox alal ji ñoo xam ne ay ay jullit lañu ngir ndal ndax ñoom daa am ñu bari ñu leen topp te ñoom mooy boo leen di jox seeni kilifa ñooy ñi jiite dañuy kontaan gina tax ñu nekk ci diine yi man cee xëcc ñeneen comme ñoom ñu gisoon keroog mu doon mu al Abbas ibn Mirdas ak al Aqra ibn Haris mi doon kii Uyayna doon kaas kii bokk al Abbas ibn Mirdas doon kaas da leen doon jox ngir loolu le tamit di ci sàmmaale ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen ginnaaw waaye ñoom tamit ci seen biir ngir ñu gën a mën a des ci l'islam waaye wal mu'allafati qulubuhum ñooñu am na ci ñoo xam ne nekkuñu ne jullit comme Safwan Safwan ibn Umayya comme ni mu newee ci Sahih Imam Muslim mu ne yonent bi alayhi salaam keroog Hunayn wax nañ la bokk na ci ñim joxoon moom yéefar la woon bi muy ñëw di fekk ci Hunayn doon dem seetaan si mu ne yonent ma lay saa saam dañul di ma jox di ma jox di ma jox ba moom laa ginoon a bañ waaye dafa mujj moom laa ginoon a bëgg te gëmul woon après ci la tuub kon nag kooku dañ ko doon jox waaye loolu yëpp tamit ci muhallafatu qulubuhum la léegi loolu la ngir dalal seen xol waaye it koo xam ne gis nañ ne ñu ko joxee amaana moom alal la gëm boo koy jox alal muy dugg ci diine ñi ndax xamul diine ju ñàkk kooku dee leen ko fàttaliku di ko geestu ci ja ki li nga xamante ne mooy zakat yi bu leen fi non non non nañ topp nali nañu rafetal daal di sellal ngir seen borom buñ ko manul nañ topp nële loolu da nga koo gën a xam borom bi ne nañ leen ci boole da koo gën xam yonent bi alayhi salaam sàmm ngëmu nit ñi moo ëpp doole considération yooyu nga dégg ñenn ñi di wax foog ne wax nañ wa dafa nañ lu am solo ta waxuñ fi tous kon wal mu'allafatu qulubuhum ci gàttal wa fi riqabi waaye bokk na ci ñi ñuy jox muy ñi nga xamante ne ñooy ñi nekk ñoo xam ne ay jaam lañ yoo xam ne mukaatib la dafa dafa da engage wax bo boroomam ki ko moom ngir mu libre mu ne ko laaw baax na boo ma joxee un ci génn zakat yi dee leen ko ci fàttaliku dee leen ko ci jox waaye wafir riqaab yi am na ci boroom xam-xam yi ñu ne bokk na tamit ñu jël ci alal ji fekk ay jullit ñoo xam ne ay jaam lañu ñu daal di leen ci ribeere wal gharimiina keneen ki nga xam ne am na yell na ci ñu jox ko ci zakat koo xam ne mooy det yi ñoo ko ñoo ko war mooy ki nga xamante ne nii ay ay bor moo ko war moom yoo xam ne bor yoo xam ne yu amal boppam la manatu koo fay wala yoo xam ne da koo engagé woon ndax diw lañ doon topp moom Qusta léegi al al Hilaali léegi lam ko daroon yonent ma lay saa saa am ne ko ku mel xaaral mu wax ko ko ne ko damaa yenn woon kat ay mbir waaye far manuma koo fay mu ne ko xaaral ba zakat yi ñëw kon kooku it mën nañ koo jox waaye ki nga xam ne daa am ay bori boppam kooku it mën nañ koo jox wa fi sabilillah ki nga xam ne ci yoonu yàlla la nekk di xare gi te nekk koo xam ne dafa woo alal joo jële man nañ leen cee jox wabni sabil ak ki nga xam ne dafa nekk ci yoon doon tukki dem waaye nag awa taqatta'at bihil subul yoon yi daal di dog ci moom alal alalam jeex na te mënuñu koo yónnee alalam jam am nem bu dee ne fa mu jóge sax boroom alal la fa waaye kenn mënu koo wari kenn mënu koo <clears throat> MoneyGram kenn manu koo yónnee kenn manu koo defal dara léegi nag kooku noonu te moom dañ ko ciy joxaale suñu boroom nag nit ñii ma tudd mooy lan un fuqara miskin amilina la yaam wala fatu qulubuhum riqab gharimina sabilillah wabni sabil wit mu ne lii nag faridatan faratala min bu borom bi rëdd ko ne na ngeen koy doxe zakat yi ñii lañ koy jox moo tax zakat kenn du ko def ci damay defar zawiya mu taga tembe nga ne nañ ko ci def damay defar kër Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu mu taga tembe ma def ko ci defar ay mosquée parce que fii ci Europe dañoo ñàkk financement ñu def ko ci loolu du dem ci zakat loolu ku la ko wax waxi caaxaan lay wax yu borom bi wax na lii te xamoon na liy xew ëllëg ak liy xew ba àddina bi tukki bu doon lool mën naa ne dina ne bu boobu xewee kon na ngeen ko def ci pierre zakat bu dem ci pierre ci ñii jëm ju jëm ci ay xeer ak yooyu ak ay tabax faridatan képp ku ko joxe di def ko ci yooyu mooy yow masoo joxe dara faridatan farata la min allah bu tukkee ci borom bi wallahu ta borom bi alimun mooy aji xamaakoon bi de hakimun mooy aji xereñ ay atte moo tax mu joxal leen ma ko lii ginu ngeen koo xam ne pierre jàkka di problème jàkka tabax ko dina am te waxul ne na ko fa def wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala